waani Tufayl bin Ubay bin Ka'b radiyallahu anhuma annahu kaana ya'ti Abdallahi bin Umar radiyallahu anhuma fayaghdu ma'ahu ila as-suuq qaala fa-idhaa ghadawnaa ila as-suuq lam yamur Abdullahi ala saqqaatin wala saahibi bay'atin wala miskiin wala miskiinin wala axadin illaa sallama alayhi qaala Tufayl faji'tu Abdallahi bna Umara radiyallahu anhumaa yawman fastatba'anii ilaa suuq faqultu lahu maa tasna'u bis-suuq wa anta laa taqifu alal bay'i wala tas'alu ani s-sila' wala tasuumu bihaa wala tajlisu fi majalisi suuq wa aqul ijlis bina ijlis bina haahuna natahaddas fa qaal yaa aba batn wa kaana tufaylu rahimahu llahu taala wa radiya anhu za batn innama naghdu min ajli salaami nusallimu ala man laqiina rawaahu maalikun rahimahullahu ta'aala fil muwatta'i bi isnaadin saxiix kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah kon al imaamu nawawiyu rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon muy xadis huit cent quarante neuf mu ne woon waan abi Yuusuf abdillahi bni salaamin radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ya ayyuha nnaas afshu salaam wa at'imu ta'aam wa silu al-arham wa sallu wannaasu niyaam tadxulu al-jannata bi salaam ginnaaw bi ñu gisee xadis boobu tey insha allahu taala ñu war a gis xadis bu mujj ci bunt bi ñu nekk muy baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'i buntu bi muy wax digle bu ñu digle ah buntu bi wax ci ngëneelu nuyoo waaye ak digle bi nga xam ne moom lañ digal ñu koy wasaare léegi nag kon moo indi xadis bu mujj bi mu wone wa ani Tufayla muy hadis huit cent cinquante mu ne waani Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b mu ne mu ngi jële ci koo xam ne mooy ak Tufayl la tuddoon di doomi saxaaba bu siiw bi bu màgg bi di Seydina Ubay ibn Ka'b doomam la woon radiyallahu taala anhuma annahu kaana kene moom Tufayl mii moom ci jamono yonent bi alayhi salaam la dund la la juddu moom ak Tufayl moo tax te ñooñ moom c'est sûr que comme ni saxaaba yi niñ laa xame woon dañ doon yóbbu seen doom yi ku ci am doom yonent bari saa saa nga koy yóbbul moom mii nag dafa bokk ci ñi nga xamante ne saxaaba yooyu nga xam ne radiyallahu taala anhum seen baay eh, mooy Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu eh, eh, moom mooy baayam mu ne kon Tufaylu boobu nag mu ne mu ne annahu kaana moom kaana nekkoon na yati doon dikkal Abdallah ibn Amr ibn Umar da doon dikkal Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bu ko dikkalee këram fa yaxdu ma'ahu ila suuq mu xëy ànd ak moom jëm dem ca marché ba ca jaba qaala waaye nee na fa iza ghadawna waaye nag moom bu ñu xëyee wala bu ñu demee ci la suuqi ca marché ba lam yamurra abdullah daal lam yamurra abdullah mu ne du romb abdullah du romb kenn moom abdullah ibn umar ala saqaat saqaat mooy ki nga xamante ne nii jaaykat la ah day jaay yi nga xamante ne mooy arradi min al mata yi nga xam ne moo moo yi nga xam ne du qualité noonu bon day mbir lay ci rek di jaay noonu voilà euh, bon yoo xam ne amaana euh, deuxième mais la wala yu kenn comme fëgg jaay wala fëgg mbëkk yi nga xamante ne dañ koo sol ba pare ñu koy jaay wala bu dee ci côté yére wala yoo xamante ne en Euh, bu dee ay banaan lay jaay du jaay boo xamante ne yi nga xam ne yu bees yi waaye ay buru bara ak façon yooyu ci wàllu euh, yi nga xam ne mooy orange yeeg mango yi am naa moom ci yooyu daal lay jël waaw comme mooy saqaat mu ne moom daal du romb ku mel noonu wala saahibi bay'a waaye du caagante ne du romb ki nga xam ne nag boroomu njaay la moo xam ne nag moomu kii la <laughs> mooy yu kawe yi quoi yu qualité yi moom xoolu ci woon ndax kii lim la bëgg a mooy jaaykat yi doon loon sélectionné daan bon naa romb ah lui grand commerçant bi nga xam ne moom lañ xam ci marché bi dëkk bi naa ko nuyu kanta waa ji saam maire bi saam ay mbiram fee moom ah way wala boog waa ji saam fee ay mbiram moom muudu mii moom mu sonn mii non kii moom jarul la nuyu déedéet ñépp la doon nuyu kii jaay marchandise mu kawe ak kii jaay marchandise mu mu suufe ñépp moom la naan wala saahibi bay du caagante ne boroomu marchandise moo xam ne mu wëlëre la waaye wala miskinin doonu loon romb benn ku ñàkk am miskin wala ahadin kenn doonu loon romb ci gàttal kenn illa sallama alayhi lu dul ne abdallah ibn umar radiyallahu anhuma da koy nuyu léegi nag nee na mu ne qaala Tufayl at-Tufayl ne ibn Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma mu ne fa ji'tu abdallah ibn umar yawma nee na nag ah alhamdulillah benn bés ma dikkal Abdallah ibn Umar comme ni ma ko doon dikkalee rek benn bés fastatba'ani ila suuq léegi mu sàkku ci man ma ànd ak moom ci marché bi fa qultu nag comme que yàgg naa di ànd ak moom saa moom daal dañuy génn buñ demee ci marché bi ku mu romb nuyu ci mbedd meeg marché bi yëpp après loolu lay def après dëppaat ñëw ñu ñëwaat nee na benn bés nag ma ñëw mu ñëwaat comme ni ma ko doon seet ci sama xarit bi Abdallah ibn Umar fastatba'ani ila suuq <laughs> mu daal di may eh, eh, eh, sakku ma ànd ak moom comme accompagner ko ci marché bi fa qultu lahu ma ne ko nag mais ma tasna'u bi suuq waaw lan ngay def ci marché bi wa anta te yow laa taqifu ala al bay' taxaw di wax di di jënd dara ah marché ba doo taxaw fenn di fa jënd wala tas'alu anis anis sala anis sila bokk anis sila anis te doo laaj li nga xamante ne mooy marchandise doo romb kenn ne ko waaw sa marchandise nii moom nangam ak nangam ngir ngir man koo jënd yow loolu yóbbuwula fa wala tasuumu bi yaa te nekkoo fa ci marché bi di di di di waxaale kenn yow waxaale woo ngir am dara ngir ngir jënd dara wala tajlisu fii majaalisu suuq te fa nit ñuy toog ci marché bi di ñëw di toog di fa toog yow foofu it doo fa toog waaw yii yëpp doo ko def waaw kon lan ngay def ci ma <laughs> wa aqulu te man léeg-léeg ma ne la woon ijlis naa ijlis binaa haahunaa natahaddas nañ toog fii nañ toog fii bu ko defee ñu waxtaan <laughs> eh? ah ah ah non mu ne ko wa aqulu ma ne mu ne ko nag <laughs> ijlis binaa waaw kon nañ tee sëriñ bi tee ñoo toog fii rek kon toog fii nga nekk nii rek sa kër gi ah ijlis binaa natahaddas <laughs> waaw ijlis binaa haahunaa nañ toog fii nii rek kon kon est jar nañuy dem ca marché ba na taxaddas ñu waxtaan rek waaw <laughs> léegi nag fa qaala neen Abdallah ibn Umar nag radiyallahu anhuma daal di may ma yaa Aba Batn <laughs> waaw mu ne wa kaana Tufaylu daa batnin mu ne ma yow boroom yow baayu biir mooy bon parce que <laughs> Tufayl dafa biir mooy nit la koo xam ne yàlla koo mayoon biir bu biir bu bu màgg dañ naan biir bu rëy biir bi daa daa rëyoon léegi nag euh, Abdallah ibn Umar ne ko yaa aba batn waaw yow mooy daktan aba batn baayu biir waaw comme si mooy boroom biir bi ak biir bi waaw <laughs> mu ne wa kaana tufaylu tufaylu daa nekkoon za batnin boroomu biir waaw fay comprendre expression boobu wax naa ko sax mooy boroom biir bu rëy bu gand bu màgg lañuy ñuy wax lool sinon biir ñépp ko <laughs> borom biiru tabletu tabletu chocolat mais kooku daa am biir ah ñëpp am biir waaye bu ñuy wax za bat mooy koo xam ne biir bi dafa màgg moo tax ñuy wax lool waaw nee na ma mu ne ma mu ne ko yaa abaa yow bàyyu biir innama nanga du boo gisee dëgg-dëgg ñun ñii dañuy xëy dañuy dem min ajli salam boo gisee Euh, euh, euh, jàkka kii marché bi ma lay wax ñu dem te muy saaboo ñuy manaan la dem ah xam nga lan ñoo fa yóbbu innama dëgg-dëgg naghdu dañuy xëy di fa dem li min ajli salaam ngir di wasaare li nga xam ne mooy nuyoo ca ñañ fa fekk nusallimu bu ko defee ñuy nuyoo ala man laqina hu képp koo xam ne da nañoo yow rek bu ko defee ñu lay nuyu looloo ñu fi yóbbu yow Abou Abbas boo xamul li taxoon may dem ci marché bi jënduma jaayuma waxaalew ma <laughs> waaye ku ma romb rek dinaa la nuyu ak ku ma fa fekk dinaa la nuyu mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko euh, euh, Malik muy al imaamu Malik fil Muwatta ibn Anas ci téereem bi nga xam ne mooy al Muwatta euh, bi isnaadin ci càllale boo xamante ne nii sahih bu wér la kon nii lii la la al imaamu an-Nawawi daal indi léegi nag ah léegi kon laaj bu njëkk ah laaj bu njëkk mooy hadis bi est ce que imaamu Malik képp moom moo ko solo ñu ne la hadis bi de al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati moo ci wéetoo moom kese moo ko solo te ci doon gis du nekkul saxiixay nekkul ci sunan yi ñoo newul tamit ci musnadu al imaamu ahmad al imaamu malik te benn bërëb ko indi muy kitaabul jaami' jaami'u salaam mu ne wax mu ne mu jële ci ishaq ishaq ibn abdillah ibn abi talha mu jële nekkoon doomu abu talha nekkoon sayna anas kii wam mooy bàyyi ci xam frère papam bi moo juddoon Seydina Anas yóbbu ko conent bay saa saa bi mu nee liir Seydina Abu Talha wala yaayam Umm Sulaym mu daal di koy jox Seydina Anas daal di koy yóbbul yonent bi alayhi salaatu mu daal di koy defal tahnik daal di koy tudde mooy yéey tàndarma ji ba mu nooy mu defal ko ci gémmiñu liir bi daal di koy tudde Abdallah ci saase moom kooku nag mu jur Ishaq bii di sëriñu imaam Maalik di Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha ah. kon mu ngi noonu muy ishaq ibn abdillah ibn abi talha mu ne anna tufayla kon moom mu ne anna tufayla na ubay ibn ka'b akhbara moom ishaq ibn abdillah eh, rahimahullah wa radiya anhuma mu ne at-tufayl ibn ubay ibn ka'b moom moo ko nettali muy at-tufayl ibn ubay ibn ka'b ibn qays ibn ubayd ibn zayd ibn muawiya ibn amr ibn malik ibn najjar al-Ansaariyu an-Najjaariyu al-Madaniyu Abu Batn al-Xazrajiyu hmm? eh? kon mu ngi noonu yaayam moo doon eh, kii Ummu Tufayl la tuddoon di doomu Tufayl ibn Amr bu siiw bi bokkoon ci kilifaay waa Dawsi eh? doomam ji jigéen la Seydina Ubay ibn Ka'b daal di denc amee ci doom jii di Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b du ñàkk ne amaana loolu leeruma amaana moom la ko tudde mu yax Tufayl ibn Amr ma ñëwoon keel <laughs> tuub ñëw màkk fekk fa yonent way saa saa boobu yonent saa saa ma ngi woowaa Makka <laughs> léegi bi mu tuubee mu ne tuub na léegi mu ne woon dafay def yonent saa saa na ko xanaa gisoo sama sama xaal ak nit ñi loolu doo ko man demal mu ne ko léegi yonent damay dem woowaa Daws <laughs> waaw bi mu demee woo waa Daws waa Daws faalewuñu ko waaw mu dégg ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi Medina mu ñëw ne kii yonent saa salaam Daws daal gën gënu leen yées <laughs> waaye yonent ñaan leen yàlla ñaanal leen lu bon leen ñooñu man Daws daal Daws kenn gënu leen yées yonent saa salaam ne allahumma ah, firli dawsan wala ihdi dawsan wala wati bihim yàlla yàlla na nga gindi waa daws te dikka indi indi leen ba demee gaa yu bari tuub mu ànd ak ñoom ñëw délégation don Seydina Abu Hurayra ah li ëpp solo ci xadiisu yonent waay saa saam dawsi al-Yamani kon eh, kooku amaana moom la ko tudde mooy baayu yaayu Tufayl bi muy Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, kon mu ngi noonu moom mii saxaaba la ah, moom mii saxaaba la mooy gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ah, moom gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam te eh, jamonoy jamono yonent bi alayhi salaatu la juddu waaye ci côté riwaaya gone la woon dañ koy considérer comme tabi'i loolu al imaam al Waaqidi mu ne wulida ala ahdi nabii sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi juddu jamonoy eh, al al yonent bi alayhi salatu wassalam moo la abu musa al madini tudd ko ne kii ci sahaaba yi la bokk ah, waaw moo la al imam al hafiz ibn hajar ci taqrib at tahdhib mu ne thiqatun yuqaalu wulida fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam waaw ku dëgër la bu dee sahaaba moom yoolu dàqu na waaw mooy ak udulam jeex na mooy wér na wóor na ndax borom bi moo leen wóoral waaw léegi kon moom Tufayl mu ne kon moom moo nettali Ishaq ibn Abdillah mu ne anna Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar fa yaghdu ma'ahu ila as-suq qala fa idha ghadawna ila as-suq lam yamur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ala saqatin wala sahib bi'a ala sahibi bay'atin eh, wala miskin wala ahadin illa sallama alayhi qala Tufayl faji'tu Abdallah ibn Umar yawman radiyallahu anhum fastadba'ani ila as-suq fa qultu lahu wa ma tasna'u fi as-suq wa anta la taqifu ala al-bay' ha wa la tas'alu 'an as-sila' wa la tasumu biha wa la tajlisu fi majalis as-suq ha qala waa Poul ma ne ko nag eh kon te ñoo toog fii Iblis bi naa toogal ak ñun rek ah naa ne taxaw ñu waxtaan. qaala fa qaala lii Abdallah ibn Umar <laughs> nee na Abdallah ibn Umar ne ma yaa Aba Pasn eh yow borom biir bi. wa kaana Tufaylu daa pasnin innamaa nahdu min ajli salaam nusallimu ala man laqiinaa yi amul hu Eh, eh, daa am laqinaahu waaye yi moom laqinaa képp la ci al imaamu Malik ibnu Anas hmm? imaamu daaril hijrati kon al imaamu Malik rahimahullahu taala nii la ko soloowe léegi kon hadis bi ginnaaw biñ gisee njàngat mu njëkk bi léegi mu des deuxième mooy hadis bi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan la hadis bii de mooy hadis bi al imaam tigi suñu bunt bii di wax ci ngëneelu nuyoo ak digle bi nga xam ne moom lañ digal ñu koy wasaare moo ne xadiisu ak Tufayl bi euh, euh, euh, ngir wan ne nuyoo am solo gi nga xam ne moom la am solo ak tamit digle guñ digal di ko wasaare tax na saxaaba bii nga xam ne mooy al yi nga xam ne dafa siiwoon ci topp jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma doonul woon deñ di génn di dem ci marché yi te de jëndul jaayul waxaalewul demul di négocier ci dara déedéet ngir lan ngir li ifsha as-salam ndax moom jële na ci yonente bi alay saatu salam xame na ci yonente bi alay saatu salam gënee lu wasaare nuyoo loolu mu def ko jóge këram di xëy waaw di dem ci marché bi ngir rek wasaare nuyoo wasaare jàmm allahu akbar waaw <laughs> di wasaare jàmm ku mu romb rek assalaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum ba jeexal marché bi ah après ñibbi waat këram ku mu dajeel ci yoon bi rek assalaamu aleykum wa ba muy accès waaw loolu quand bu amul woon gëneel xam nga ne saxaaba bu toll noonu radiyallahu anhu maa nekkul woon di sonnal boppam ci yooyu quoi waaw waaw affaire bi nag dafa nekk loo xam ne à vrai dire bu dee ne nit ki xamul nga li ci nekk te loolu ñu bari ci ñun moo ñu dal suñu doomu jamono moo tax yu mel nii day bizarre ci ñoom quoi ah waaye am na jot ñoo am jot lañ koy tudde te kat ñoom ñi naan ñoo am jot ñu toogee seen kër yi lu ñu nekk ci seen téléphone yi di xool lu xaay ak lu xaayit lu ñor ak lu ñorut waaw ñu ci bëri seen téléphone yi liñ ciy def laa yusminu wala yughni min ju bal jariñu leen dara bal da di yokk ay ay problème ndax day tax lu nekk ñu dugg ci waaw kooku ku mel noonu boo mayul buy julli concentration du ko yomb parce que bu julli jot sax dañ koy wax rek mu tëb teg téléphone bi bu naan allah akbar xel mee ngi te nam doon xool suite bi histoire bi doon lii parewul ah nangam li ci war a topp ak nangam ak nangam bu paree ban lii la war a xool walla iyaazu billah waaw bëgg lépp luy publier mu xool ko lépp lu ñu kii waaw tiktok instagram telegram whatsapp youtube waaw tiktok moom di faxas rek bu dem mu faxasaat bu dem mu faxasaat di ree rek di keek ko rek <laughs> yow noonu nga bëgg a jeexale su dund da ngay toog boo seetloo vingt-quatre heures yow bu dee waa ji liggéeyul wala amul loo xam ne lu jàmp lu mën a def boo moyul mën naa toog ci téléphone bi ay heure te ko seetlu waaw te lam te toog noonu di def noonu amul lenn loo xam ne tudd yàlla la wala lu koy delloo ci yàlla déedéet kooku est nekkul di perte temps waaw est-ce que kooku xam na que ne am na kulla nafasin ah jawharatun nafisatun ah la tanjali yumkinu an tashtariya al kanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha est-ce que xam na loolu waaw nit ki daa war a xam ne nokkeem yii bu ci nekk waaw wa kun uxayya dabital xawaasi nekkal koo xam ne sa sens yi leen di maîtriser waaw yàlla dund gi mu la jox c'est pas éternel ah waaw c'est pas alhamdulilah li nga war a mën a def bi ngay am yenn jot bés boo ko deful bu weesoo buntu la bu la yàlla ubbi sama jaam mel ni da daan la ñëwal ñëwal ci man exploiter <laughs> ixtanim waaw hadihi force koomul waaw tuuf ci sama ngërëm ma may la sama ngërëm waaye ñu yëga di bàyyi ko fi nekk ci yooyu ay telenovelas ay film ay ay ay ay ay bal ay football lépp lu jëm ci bool yi aan waaw volley bool teg ci bool yooyu rugby rugby waajoo jiit bool la waaw mooy handball rugby rugby mooy handball non non rugby wa en tout cas loxo lañ ko waaye moom mu man nga tànk lépp mais yooyu boo ci newee gis nga ba branché wu ci wóor na yàlla ku mel noonu seetlu man naa toog semaine maanaam semaine weer budul alxuraan boo xam ne daa bokk ñoo xam dañ koy partager semaine bu nekk am luñ jàng wala weer wu nekk wala deux semaines wala trois bu budul woon loolu du jàng alxuraan te bu koy jàng da ngay kaw kaw génn ci. waaw léegi ñu ne la lool jàmm la lool dara newu ci wallahi loolu mooy alkaarisa mooy catastrophe waaw loolu mooy dëgg-dëgg catastrophe waaw loolu mooy catastrophe léegi nag sens moo tax sens yi am solo au lieu ñu investir foofu ah mais xamuñu ko mais ñi ko xamoon ñoom ibnu umar radiyallahu anhuma ñoom doonuñu ko woon fowe ñoom doonu ñoon yàq temps waaw ku xamul dangay gis jàpp ne wax moom day yàq temps de ko lii muy nekkee <laughs> waaw mais lii da koo jaar ay dëm nii moo tax gaa yi nit ñi dañuy ñëw fekk la ah yow ngay dox bokk gaa yi jàpp na ngaa ñàkk fayda quoi eh! sawaay sawaay dafa ñàkk fayda quoi sawaay dama foog ne waa ji alalam ji doom frère bi alalam jee tax quoi yaa ngi wax lu amul lu tax nga ñaaw ñoon bu demee gars kenn du ko faale nangam ak nangam ak nangam te gars yi dégg-dégg dañuy dañuy wax lu amul sax faale nañu ko de <laughs> waaw léeg-léeg dinañ ko faale sax mais gars yi ñaaw laa meñ rek léeg-léeg nag muy loolu ñu wax muy dëgg waa ji nag xoolu ci lool lim ci xool mooy day dox mbokk ngir borom bi tabaaraka wa taala yow la fumiste boo ko mënula encourager lu tax nga koy décourager loo waaw waaye xoola ab Tufayl ni mu ni mu doxale xoola ab Tufayl ni mu doxale dafa laaj waaw bi nga xamante ne mooy mbir mi interroger na ko ndax ñëw du benn yoon la fi ñëw Sayyidna Ibn Umar radiyallahu anhu maa naan ko ñu dem ci marché bi mu seetlu lam fay def mooy day nuyu rek day nuyu nuyoo nuyoo nuyoo nuyoo kook c'est sûr que bu njëkk bi daa yaakaaroon ne day am lu muy jëndi wala boog daa am lu muy bor bu muy fay wala bor buñ koy fay wala nangam wala aajo joo xamante ne ñii dem marché en général loolu la ñuy am mais ñu def ko defati ko defati ko nga gis moom itam am nag muñ mu yële nii non non non ñu ñëw ko ci marché bi nii sooy ah non waaye non parce que euh, euh, man na ne ñoo bokk classe ci côté saxaaba la muy saxaaba waaye waxul sauf que Ibn Umar ko magoon te kilifaam la woon waaw. mu doon considéré woog moom comme li nga xamante ne mooy taalibe waaye mais ah ñëw ba ci marché bi nii yow yaa ngi yàq bi yàq taal ñëw ba fii ah. mooy moom am na mun ndax du ci njëkk bi la ko wax mais dafa nekk loo xamante ne dafa répétitif dafa am lu xew annahu kaana ya'ti Abdallah ibn ma'a ila suuq waaw. léegi mu seetlu lool ba benn bis nag mu daal koy laaj nag ne ko mais yow mu ne kon <laughs> mu ñëw seet ko loolu <laughs> lañ cee xam ne taalibi bi daa war a bari tamit lu muy bari kër sëriñ bi bu dee xam na ne loolu euh, jamono yoo xam ne du ko lor waaw wala jamono yoo xamante ne nii dina approprier tamit te sëriñ bi dina pare voilà mu bañ tamit euh, bu baree yenn bari yi fekk yoo xamante ne da koo war a def yoo xam da koo war a wéetoo ak yooyu loolu it il faut le bon dosage taalibe bi di ko xam voilà moo tax moom bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko léegi nag kaay kaay ànd ak man marché ba waaw kaay ànd ak man marché ba waaw loolu it dañ ciy gis na Ibnu Umar da ko doon def ngir tamit wanaale ko sunna wanaale ko lii sunna la lii nga li nekk ci lii nii moo tax bi mu ko waxee ne ko mais looy def ci marché bi ah yow marché ba jëndoo waxaale woo defoo yoo yóbbu yëpp waaw mu daal di koy leeral nag waaw ne ko yaa Abaa Bakr kon ñu gis fii lëkkaale bi buntu bi mooy kon njariñu wasaare nuyoo ko waa waaw wal amru bi ifshaa'i digle bi nga xam ne moom lañ digle jaam bi nit ki di ko wasaare ba moo tax ibnu umar al asari radiyallahu anhuma doon ko def kon loolu di wane njariñu quand di wasaare nuyoo quand même waaw di wasaare nuyoo waaw ñoom ñii nga xam ne seen temps ak précieux woon <laughs> waaw moo tax dañ ci gise ne ginnaaw kon lëkkaale baa ngoongu moo tax al imaam indi ko fi ngir wane ne yonent way saa saa lam noon jàngal saxaaba mi dañ ko cee roy topp ko ci ba pare di ko jàngal seen taalibe yi te tamit ñi nga xam ne jàngale du rek tout le temps damay wax ba pare Ibnu Umar radiyallahu anhu dafa doon bi muy dem manoon na première fois njaal benn bi mu ko njëkkee ànd ak moom ne ko ñu dem mu leeraloon ko loolu waaye leeralu ko daa bàyyi noonu waaw ba ni nga xamante ne nii mais mu ngi doon jàngale par la pratique muy gis bu demee gis muy nuyoo di nuyoo di nuyoo ba mu jeex mu daal di dem moom xam na ne kon kii loo kesee ko fa yóbbu waaye eh, mooy eh, moom daa foogoon ne loolu kay xanaa loolu jarul woon a kii léegi nag ci look loolu bien sûr looloo tax parce xam na ne day nuyoo <laughs> mooy Ibn Umar lim ne ko yaa Abaa Bakr ne ko yow boo boo bàyyi biir innamaa nahnu min ajli salaam nusallimu alaa man naa ñun dañuy xëy di duy dem ci marché bi ngir di nuyoo di nuyu képp ku ñu dajeel. loolu xam ne ne loolu lay def du loolu la décrire na loolu lay def mais dalaa bëgg da koo bëgg a wax lool mu xam ne loolu noonu mooy objectif moo tax li tax may génn te bu ko waxee loolu dina xam ne ah kii nga xamante ni lépp lu mu def. ci tànk yonent way saa saam la ko la ko teg mooy am na ci lu tax luy wan ni kon ifsha ussalaam gëneelam rëy na euh, euh, doy na ci digle bu ko yonent way saa saam doon digle hadis bi ñu génn mooy hadis sayna abdallah ibn salam moom la tàmbaloon na yaa ayyuhan naas afshu salaam waaw yéen nit afshu salaam wasaari leen nuyoo kon nag mu ngi noonu léegi yeneen njàngat yi ci am mooy possibilité di woo taalibe bi wala nit koo xamante ne nii xam nga alquran dane wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'da al iman dane bu leen di joxante ay sobriquet ay sobriquet nit ni mu tudd bu leen déformer turam bu dee ne neexu ko waaw bu leen ko def loolu déformer tur bu leen ko def lenn nag am na tasghir comme li sayyidatu Aisha <laughs> dinañ gis xadiis boobu ci ja bunt bii di ñëw ah bunt bii di ñëw yaa ish loolu du tasghir <laughs> lool lool du du déformé tur waaw waaw yaa ish tarxim yaa ish waaw waaw au yaa Aisha yaa ish loolu bokkul ak ku tuddu Cheikh nga naan ko xësh waaw ku tudd Moustapha nga naan ko taf loolu bokkuñ é eh? waaw wala nga jël di ko dëpp waaw loolu déedéet waaw loolu moom alxuraan daa tere wala di joxante ay sobriquet dans le but ay tur yoo xam ne ay pic la ay surnom yoo xam ne ngir jam nit ki la ngir loo xam ne du ko neex mu ne loolu bu leen ko def waaw aka yées bon na tur yi ngeen xam ne moom ngeen di woo bi euh, al fusuq yi nga xam ne ak kàccoora la ginnaaw turu l'islam yi nga xam ne moom ngeen am ak tur yi nga xamante ne ginnaaw bi l'islam ñëwee bokk ndax turu l'islam moom loolu amul <laughs> waaw képp ku la ne paate du turu l'islam na la indil dalil mais ko léegi nag dama lay laaj est-ce que Omar mooy turu l'islam waaw Omar de baayam ma ko tudde woon mooy Xattaab déggoon nga la <laughs> Abu Abdillah waxoon laa yuslimu alladhi ra'ayta hatta yuslima himaarul Xattaab <laughs> waaw Xattaab mi ko tudde woon moom de toute façon ci kéefër la faatu laata laf l'islam di ñëw ca jaahiliya moom la la génn àddina moom waaw kon yooyu noonu taxawul dañ koo miin nag di ko wax waaye loolu moom euh, nekkul li nga xamante ne nii mooy lu am la waaw am na nag tur yoo xam ne dañ koo miine ci l'islam comme Umar ak yooyu dañ koo miin waaye boo demee ci réewu arab yi léegi léeg nga dégg ku dugg doo Umar te jullit waaw mu nekk chrétien tudd noonu waaw ak comme waaje ma fi gisoon saa ci France de jihad la tudd te moom chrétien la bam naan ñëwoon Europe ci temps euh, bi gars yi di jóge Syrie rek seen xare week yooyu ak seen kii mu naan moom muy mu ngi xalaat sax di xool nan lay boo mayul changer turam bi parce que gars yi <laughs> te chrétien la jihad la tudd waaw ak que la voilà léegi nag l'islam nag neewul ne bu ma ñëwee arabiser le monde le monde entier arabiser vos bu mu nekk tur yoo xam ne moom day gaafalaate yoo xamante ne nii moom day day day day yooyu nga xam ne dafa buxaaba wi quoi waaw moytu leen yooyu ak yu tagge yi mais sinon moom turu l'islam moom mooy turu ñëpp waaw yaa yo la parce que l'islam c'est universel waaw l'islam c'est pas une religion des arabes c'est la religion de tout le monde waaw yaa ayyuhan nas inna xalaqnaakum min dhakarin wa untha waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil arabi mukku lil alamina borom bi nee na yónniwuma la yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu nga nekk ngir mu ne képp ngir mboolem bindi fi waaw alhamdulillahi rabbil alamin non rabbil alamin waaw <laughs> waaw rabbil alamin kon nag mu ngi noonee quoi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman ginnaaw gëm yàlla gi nga xam ne moom la leen l'islam indil ngeen bëgg continuer di joxante ay sobrique ay tur yoo xam ne ngir jamaate koo xam ne neexu bëggul ngeen koy woowe leen nag bu leen ko ko woowe